فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم rawahu muslimun rahimahullahu taala kon ginnaaw bi nga xam ne la ubbi buntu bi ci jataa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon wàllu wu njëkk bi ci garab gi muy li jëmoon muy buntu bi nga xam ne wax ci laay laaya biir yi ngisee wàllu yi jëmoon ci aaya yi mu indi ci wàllu alquran al imaamu rahimahullah mu ne wa amal ahadis ndaal xadis yi nga xam ne ñoo nekk ci garab gi làmboo garab gi muy fal awalu bi jiitu waaw tàmbali waan na fal awalu ci bunt bi waxoon nañ la kenn ñetti xadis la fi indi euh, waaye bu dee ñun bañ tàmbalee téere bi ba léegi mooy xadis cent quatre-vingt-un téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn mu ne fal awalu an abi ruqayya mu ne bi ci njëkk kon hadis bi ci njëkk ñu ngi koy jële ci abu ruqayya an abi ruqayya ñu koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkan talam moo doon abu ruqayya an bi moo tax ñu ne abi ndax ha harfu jar la abi nekk majruur ah ismun majruurun mi nga xam ne an moo tax kon an abi ruqayyata nan la tuddoon mu ne tamim ibn aws ad-dari muy Tamim di doomu Aws bokkoon ci daari yuuna yi benn waasowoon bu mag wu nekkoon côté Palestine ci arab yi muy Tamim ibn Aws ibn Xaarija ah, ad ad-Daari voilà rahmatullahi alayhi mu nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaam bu siiw te mooy saxaaba benn biñ doon gisoon nañ ko fan yële mooy kenn ki nga xam ne moo gisoon masiixu dajjaal mooy Seydina Tamim mii ad yi ñëwoon yettali ko yonent bi alayhi salaatu salaam mook mbooloo am àndaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy nettali ci kaw minbar bi ne haddathani Tamim moom mii waxoon nañ la mooy benn saxaaba ba saxaaba yi daj képp laa wax ci àddina hadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam danaan diwa ma nettali ci moom kese la am waaw xam nga xadiis yi dañ laan la haddasanaa diw mu jële ci diw mu jële ci diw mu jële ci diw an diw mu jële ci yonent bi alayhi mu nettali wala yonent bi alayhi salaatu ne mu ngi jële ci borom bi tabaaraka wa taala xadiisu qudsi waaye xadiisu tamim boobu moom nekk sax imaam muslim rahimahullah boobu yonent bi alayhi dafa ne haddasanii tamim ad-daari ki ma nettali mooy tallale bi di dem oh ba yonent bi alayhi nag ne haddasanii <laughs> waaw boroom xam-xam bu xadiis yi <laughs> rahmatullah alayhim dañuy nettali <laughs> booy def booy jàng ilmul xadiis ci <laughs> yu mel nii quoi xadiis boo xam dañ naan yeneen tubaab yi saa saa jële ko ci diw bii kese la waaw yooyu yu ñuy wax la ngir yow moom na nga jàpp lool te xam ko ne bu fi dégg beneen xadiis ñu naan la yonent may saasaam nee na an diw muy jële ci keneen ku dul borom bi loo amul wala muy ne wax li nga xam ne wax yi la waaw ñañuy nettali daa benn kii euh, boroom xam-xam bu gisoon benn téere xadiis bi daal liñ ci def di jël càllale yi an an di ñëw ba ci yonent bi alayhi salaam mu dem muy jële ci boroom bi tabaaraka wa taala après borom bi moom di jële ci benn waay quoi an rajul ci benn góor borom xam-xam bi ne <laughs> ah! <laughs> lii de moom <laughs> xadiis boo xam ne nit ñi al udul al al adlu ñu ñu ñu wóor ñee ko solo muy dem di dem ba ci yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ci yàlla la jële yàlla jële ci ak góor ah góor googu war naa waa kat góor la <laughs> loolu de moom dina yéeme de <laughs> waaw est-ce que seetlu nga affaire <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam bi jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla yàlla jële ci góor <laughs> see ñu xoolaat affaire bi ne yee eh, lii jar na càmbara ndekete yoo waa ji non waa doon liir ah <laughs> di liir ndekete moom eh, comme niñ doon bindee azza wa jamono yooyu ah azza wa jalla mooy gis nga nuun bi euh, zaay bi nga ñu koy xëcc yenn façon écriture yi ba mu mel ni ab na ah wa wa ñu bind ko boo ko seetloo baax da ngay foog ne ab rala loolu nag loolu an anillahi azza an rajul quoi borom xam-xam bi xoolaat ne waaye lii kay la mën a nekk kii moo juum li muy jàng an rajul fan. <laughs> ni yàlla jële ci an aw kama haddatu rahimahum allahu taala kon mu an tam an abi ruqayyata abu ruqayya tamim la tuddoon ibn aws ca mbokki palestine radiyallahu taala anhu anna nabiyya kana yonent bi alayhi salatu wassalam qaala neena ad nasiha ad-diinu nga diine ji sama suuba win wi sama dundin ji sama mode de vie bii l'islam an nasiha waaw mooy lan mooy def le bon conseil mooy laay laay biir comme niñ ne woon alxajju arafa rek aj ji ndax wane màggaayam comme niñ ne alxajju arafa ngir wane importance su arafa ci aj diina ji yëpp yëpp man nga koo tënk an nasiha mooy li nga xamante ne nii mooy laayante mooy laayante laay laaye biir xul naa léegi nag nee na bi yonent baay saa saa waxee ñi xul naa ñu ne ko waa li man yonent baay saa saam laayante biir ngir ci pour kan mu ne qaala lillahi ngir yàlla wali kitaabi yi ak téeréem bi di alquran wali rasuli yi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wali a'immatil muslimin waaye laayante biir ngir laaye biir ngir laaye biir ñi nga xam ne ñooy njiitu julli ji wa ammatihim ak ñi ci des mooy après nguur ki ki seen mbooleem ñoom mu ne rawaahu xadiis bii de soloo na ko muslimun al imaamu muslim ibnu al hajjaaj ibnu muslim al qushayri rahmatullahi alayhi moom al imaam muslim est ce que moom donga ko solo ñu ne la noono al imaamu ahmadu solo na ko mbokku taal imaam imaam abu daawud ak al imaamu an-Nasaa'i rahmatullah alayhi al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi gondi ci kitaabul iimaan baabu bayaani anna diina an-nasiiha mu ne haddathanaa Muhammad ibn Abbaad al-Makki rahmatullahi alayhi de Muhammad ibn Abbaad ibn Zib ah Zibruqaan ah ibn Zibruqaan al Baghdaadiyu al-Makkiyu rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan Makka la nekkoon waa ji kon ban Sufyaan la ibnu Uyaynata Sufyaan ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu mawlaahum rahimahullahu ta'aala al-Kuufi ci cosaan waaye ak fa mu dëkk fa mu juddoo waaye Makki la Makka la na mu ne qaala qultu li Suhayl nee na damaa wax Suhayl ah ne ko inna amran damaa wax Suhayl kan mooy Suhayl muy Suhayl ibn Abi Salih ah muy Zakwan as-Samman Abu Salih mooy ku siiw moomu <laughs> doomam ji Suhayl nee na man eh, Sufyan dama ne qultu li Suhayl muy Suhayl moom Sufyan al-imam Sufyan ibn Uyayna mu ne qultu li Suhayl inna amran haddathana anil qaqaa an abik nee na Seydina Sufyaan ibn Uyayna nee damaa wax Suhayl ibn Abi Saalih ne ko inna amran ne ko amr de muy Amr ibn Diinaar al-Makki bu màgg mi waaw rahmatullahi alayhi taalib Seydina Jaabir haddathanaa nettali na anil qaqaa di jële ci al-Qaqaa ibn ah, Hakiim ah almadani alkinaani yu almadani an abika mu jële ci sa baay di Zakwaat Abu Saalih ah <laughs> qaala wa rajawtu an yusqita anni rajul waaw nee na ma yaakaar an yusqita mu di rotal anni ci man rajul qaala ah nee na fa qaala mu ne min alladhi sami'ahu minhu abi Suhayl ne ko man de <laughs> Suhayl ne ko man ah yaakaar naa mu rot kenn anni anni rajulan waaw ne ko man hadis bii nga wax ni ne yow Sufyaan nang ma ne Amru moo nettali mu jëli ci alqanqa mu jëli ci sama baay mu ne ko man dégg naa ko waxuma la lool rek mooy ndax dañ noon toppatoo al al al isnaadul bu kawe mu ne ko man dégg naa ko min alladhi sami'ahu minhu abi kaana sidi sadiqan lahu bi Shaam mu ne Suhayl ne Euh, seen euh, oh, imam Sufyan ibn Uyayna man dégg naa hadis bii nga ma wax ni yow dañ cee am ñaata intermédiaire ñaari intermédiaire Amr ak al-Qanqa ñoom nga jële ci sama baay man Suhayl man nag waxuma la sama baay kese mais man mii di Suhayl di baayu Abu Salih man jële naa ko ci ki nga xam ne man sama baay yi Abu Salih ci moom la ko jële lu tax mu ne kaana dafa nekkoon ndax kooku dafa newoon sadiqan xarit la woon lahu sama xaritu baay la woon bi Sham fële ca Damas te Sham gu magga waaw <laughs> léegi nag ak ginnaaw bi kon Seydina Sufyaan ibn na mu am ci ñaari kàllale yoo xam ne bii moo gin a jege moo tax mu ne sa mag ginnaaw gi haddathana Sufyaan <laughs> kan moo wax loolu mooy Muhammad ibn Abbaad al-Makki muy nettali mbir mi mu ne ginnaaw bi kon Sufyaan daal dañuy nettali mooy ibn Uyayna an Suhayl mu jël ko directement tey ci Suhayl an Ataa ibn Yaziid ñu la ko ci Ataa <laughs> Ataa ibn Yaziid mii moo doon xaritu baayam al-Jundai al-Laythi al-Laythi al-Jundai ash-Shami ar-Ramli rahmatullah alayhi moom nii moom nii moo doon xaritu Abu Salih comme que Suhayl doomu Abu Salih la mu ne man mooy hadis boobu man sama baay ci moom la ko jële mais man yow da ngaa am ñaari nit door ak sama baay mooy yow waxuma la yooyu mooy ñaar ñi nga am plus sama baay man am naa lu gën a jege lool mooy man li fi ko sama baay jëlee ci kook laa ko jëlee ndax xaritu sama baay la woon Sham waaw. moo tax léegi nag moo tax si imam Sufyan après nag mu ne ah mu am ci kon ñaari càllale lii nag dafa am solo boroom xam-xamu xadiis yi dañ koy toppatoo ki nga xam ne diggante yow ak yonent bi saa salaam nu muy dina ndawe loolu mooy sanad la boo xam ne bu bu bu bu bu kawe la waaw sanad bu kawe la ute bi nga xam ne annazil mooy bi nga xam ne dafa wàcc nga xam ne dafa bari intermédiaire yu dox sa diggante ñoom comme bu njëkk bi waaw xam nga euh, yow Sufyaan ibn Uyayna ci boppam mu ngi jaar ci al mu ngi jóge ci mu ibn Dinar Amr jële ko ci Qaqa mu door a ñëw ci Abu Salih ñett ngoog alors que bi mu ñëwee wax ko Abu euh, Suhayl comme que Suhayl doomu Abu Salih la Suhayl na ko man waxuma loolu man jële naa ko ci ki ko sama baay buy jële léegi nag Seydina Sufyaan <laughs> ne commencé ak nettali boobu muy Sufyaan xool ñaata nit nga am bu Seydina Sufyaan beeg Suhayl Sufyaan an Suhayl an Ata Sufyaan Suhayl deux an Ata Yazid trois an Tamim alors que bu njëkk bi mooy Seydina Sufyaan un hein Amr ibn Dinar al-Qanqa trois Abu Salih ba pare de teg Ata ibn Yazid <laughs> cinq teewlu tamit door a ñëw six alors que c'est ko ñu bari waaw nag dafa am solo ci euh, euh, xam-xamu xadiis waaw rahmatullah yi léegi nag kon mu ne anna nabiyya kon an Tamim ad-Dari mu jëlee Seydina Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu anna nabiyya kaana yonent bi alayhi salaam qaala nee na ad-diinu nasiha diine daal ñu ne ji yépp laayint laayi biir la qul naa ñu ne ko liman qaala lillahi wal kitaabi wali rasuli wali ammatil muslimin wa ammatihim loolu la léegi nag ñu ñëw tuuti ci hadis bi kon wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo hadis bi xam nga ñëwoon na ci al arbaina an yi mooy hadis numéro sept septième hadis bi ci al arbaina an-nawawiyya rahmatullahi alayhi kon léegi nag ñu ñëw nag ci mbir mi kon dane yonent ay saat saam dane ad diinu nasiha diina ji de sama sóobun wi sama tëral wi tëralin wi mooy lan an nasiha mooy laayi biir ñu ne ko li man waa ngi naan mu ne qaala lillah mais nan la biir mooy da ngay biir allah déedéet <laughs> déedéet mooy sellal la waaw mooy ak diinu nasiha moo tax boo seetloo am na euh, ba ñuy wax jotaay bi weesu lam la am nasiha di tekki waxoon nañ la mooy comme ni ngay sellale lem ji ba mu sell dindi lépp taq-taq wala yu mel noonu loolu la mooy kon ak diinu nasiha mooy diine ji sama sóobin wi sellal la ngir kan ngir yàlla waaw ngir yàlla sellal sa lépp ngir yàlla léegi noo koy def borom xam-xam ni dañuy wax ni lii la ah mooy maanaam mooy lan. moom lañuy war a gëm waaye lépp luy bokkaale ñu daal di koy soril sori di ko bokkaale waaye bare yi di jalgat yi di wax yoo xamante ne yu tegginuwul la ak waxu kéefër ci li nga xam ne mooy sifaatullah yi nga xamante ne nii ñooy yu tedd yee te màgg waaye di en tant que jaam lépp loo xam ne loo dégg ñu xamul dara di ko takkal borom bi tam mi nga xam ne amoyal quddus takkul dara waaye di ko wax ci xaqu borom bi yooyu nga soril ko borom bi tabaaraka wa lépp lépp luy wàññeeku wàññeeku la waaye di taxaw temm ci li nga xam ne mooy euh, euh, di ko topp ay ndigalam waaye di sori li nga xamante ne nii mooy ay tereem di ko sopp di sopp jaam yi ngir yàlla waaw alxubbu fillah di bëgg ngir yàlla di bëgg lépp ngir yàlla waaye booy bañit ngir yàlla voilà booy booy booy ay nit mooy ka nga xam ne moom ngay méngóol kontaan ni mu mel kooku mooy ki nga xam ne mooy kiy topp boroom bi waaye ci côté beneen côté bi ngay noonoo képp koo xamante ne dafa mooy boroom bi nekk ab noonam nga noonoo ko te yàlla tax voilà ngay di jihaad képp koo xam ne daf koo weddi ko reconnaître li nga xam ne mooy xéewalam yi te di ko ci sant ah di sellal lépp loo xamante ne nii jëf la. lépp loo xam ne lu mu la digal la nga koy sellal ngir moom waaye boo amee soxla nga koy ñaan moom waaw di jaar nag ci yi nga xam ne moom mooy turam yu sell yeeg meloom yu kawe yi waaw tey xeeñ day tey tey tey tey soññu nit ñi ci loolu le waaye diñ leewant ñeewant lewet ci li nga xam ne mooy mbindeefu mi moom borom bi tabaaraka wa waaw léegi kon mu ngi noonu mooy ne du yàlla ngay ñëw naan dama koy dama koy conseil non mooy sellalal sa diggante ak sa borom waaw diine ji sellal la ngir kan ngir yàlla waaw léegi nag mu ne yonent way sa saam teg ci kon côté baangoog ah ad diinu nasiha ñu ne ko ngir kan mu ne lillah waaw mu ne wali kitaab ak téereem bi léegi téereem bi moom lan la ad diinu nasiha nan la fay demee xam-xam yi rahmatullahi alayhi ne alhamdulilah kanta am nasiha li kitaabihi mooy la mooy gëm ko comme ne lii kàddug yàlla la waaw yàllaa ko wàcce du waxi kenn waaw du waxu bashar de du waxu kenn du waxu mbindeef te amul ci waxu mbindeef yi waxul amul leneen lu niroog moom dara te manoo di gënale waxu diw wala sàmba wala demba ak ku mu lu a màgg ay waxam nga koy gam-gam lekk waxi borom bi tabaaraka wa taala voilà bokk na ci leneen mooy yi nga xam ne mooy ndigal yi nekk ci alquran nga làmboo ko te yàlla tax tere yi nga xam ne moom la def nga koy sori waaye di ko jàng ni nga xam ne noonee la bëgg ñu koy jàng ne warattilul qur'ana tartila waaw di ci xusoo di ci tadabbur di ci toroxlu di settantal laaya yi waaye di jàng njàngin mu leer te dëppook ni yonent bi ay saa saam doon jàng waaye di sori lépp loo xam ne taxrif la bu ci mën a ëndeeku ak soppeeku soppeeku wala di jéem a waane waanelu ak li nga xamante ne eh, eh, eh, ak ñi nga xam ne rawatina ñi nga xam ne dañuy dugg li nga xam ne mooy ah, alquran ak yooyu waaw lépp lu mu indi nga gëm ko waaw lépp lu ñu taaye nga sori ko dangay ngay yem ci lim la yem loo tey dox jëm ci li nga xam ne fala la na jëmal jëm waaw te lépp loo xamante ne nii dafa lënt ci alquran boroom bi leeralu ko wala leerul mu bari ay kii nga gëm ni en tout cas man kàddu boroom bi la waaye du ma ci loo xamante ne xamuñu ko waaw waaw mu ngi noonu de te nga xam ne yàllaa ko wax même bu dee ne dégguñu ko suñu xel yi dégguñu ko waaye kàddu boroom bi la waaw waaye ngeen nekk nag di ko fexe di ta jàng jàng moo xam ne ci ngay jële lépp li nga xamante ne nii moom ngay dunde seen constitution ci wàllu àddina nu ngeen di dunde fii ak nu ngeen di doxale loolu fi ngeen ko war a jële waaw kon nag mu ngi noonu waaw di ko magdal moom alquran di ko yëkkati di ko fonk te xam ne kalaamu rabbil alamin bari loo koy jàng bari loo xamante ne moom nga ci di ci julli di ko naafila waaye di ci bàyyi xel ak yooyu yëpp loolu lépp dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy an nasiha li kitaabillahi tabaraka wa taala yonente bi alayhi salatu wali rasulihi waaw addiinu nasiha li man ginnaaw yàlla téeréem li rasulihi mooy lan fii yëpp boobu la benn la waaw nan li rasulillah la sellal say mbir pour yàlla la waaye yonent waaye saa saam laa am nasiha mooy nga gëm ko xam ne lépp lum la indil yaram yàllaa ko yónni te wa maa yantiqu anil hawa na xel ak xelu sama waa jamono ànd na ci ànduñu ci ma gëm ne lii lay demee lum ñu dig ne lii mooy xew ñu xam ne loolooy xew lum ne ñu du am ñu xam ne loolu du am waaw waaye di méngoog képp koo xamante ne nii moo méngoog moom waaw ana awla bil mu'minina haythuma kanu la waxoon sayna Mu'adh waxoon nañ ko fere man maa gi ne yeey wuy yàlla te maay waliyul mu'minin maay seen parandoo fu ñu man waaw ngay parak ñam parandool mooy sopp jaamu yàlla yi nga xam ne jullit ak lu ñu man di am ci défaut nga gise leen bëtu yonent bi alayhi salaatu waaw di xool ne njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la même bu am nañ ay ay ay manquement comme yow xool yow it noonu nga voilà boroom bi suturaal la képp kon ngay méngook ñi mu méngoowal waaw di noonoog ñi mu noonool waaw di ko dimbali moo xam mu ngi dund wala newatul ci kaw suuf ñun moom newatul ci kaw suuf la ñam waaw loolu mooy lan jàpp ci sunnaam fekk bokk ci ñuy doxal sunnaam ñi koy ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ñoo ñoo def ay liggéey di mu yitteel leen waaw tey làmboog la nga xam ne mooy ndigal yëpp wàcc ci sunna ak yi nga xamante ne leeral gi muy leeral alquran yooyu yëpp ñu jàpp taxam ne lii ci yonent bi alayhi salaam nii la jóge waaye màggal yonent bi alayhi salaam wekk ko sopp ko cofeel gu tar tar tar bari lool julli ci moom alayhi salaatu wassalaam rawatina bis bii ñu nekk muy bés bu aljumaa ah muy bés aljumaa waaw Allahu akbar waaw sunnaam foo nekk daw deel dox ci sunna waaw del teg na sunna leer del divulguer sunna fu ñu rey sunna na nga ko fa dekkil waaw waaye di wasaare am jàngaleem sariyaan bii mu fi indi leer gi mu fi indi nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy wasaare yu am na luñ ci gisoon boo nekkul kuy jàngale nekkal kuy transmettre waaw même def SMS bul bul bul xeeb même def statut bul xeeb waaw waaw te lépp loo xamante ni noonu l'islam yi nga xam ne moom la ñuy wax ci seen téere yi bal am sax ci téere l'islam yi comme tafsir la doon wax jël ko ci israiliyaat yeeg yi gaa yi wax ak kazzaabuuna yi nga xam ne yàq diine leen tax a jóg di ko tuumaal ci yenn yi ci njabootam ak yooyu yooyu yépp xat man da nga koo war a weddi xam ne lii du dëgg voilà waaw da nga gëm ne borom bi masuloo wàcce ku masam ma ku ku ku mel ni moom waaw ma in ra'a misluhu kenn masuloo gis ku mel ne moom alayhi salaatu wassalaam waaw te kenn dootul gis ah ku mel ni moom lu weesu du li ñëw waaw muhammadun misaaluhu laa yaati la lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati waaw noonu la boroom <laughs> ah <laughs> ah nan la ko Cheikh Abul Mahamid waxati ah muhammadun misaaluhu lam yati fii ma mada wa abadan la yati waaw <laughs> waaw lam yabdu voilà ci qasidatu lam yabdu mithlu al-Mustafa Muhammadi waaw sirran wa jahran fil baraya samadi <laughs> waaw lam yabdu masula feeñ mu ne Muhammadun sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam misaaluhu keemam ku mel ni moom lam yëpp du masu fee feeñ masu la jaar jamono waaw dangay laaj man Bamba ma wax la histoire ñi fi jot a jaar xamal ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mii suñu yonent du su sang laata buy feeñ jamono ku mel ni moom masu la am mii Seydina Adam Seydina Ibrahim man lu ñoom ñépp amul ku mel ni moom amul waaw alayhimu salaatu wassalaam misaaluhu am yaati fima mada ci li wees wa abadan def ci liy ñëw ci kanam laa yaati mënutul am benn la ci borom bi def jeex na benn benn la ci borom bi def lool lool jeex na mënatul am jeex na copie unique benn la original jeex na sayyiduna muhammadun aw <laughs> oh, sallallahu alayhi wa sallam kon nag nga xam ne bi bindul ku mel noonu noo fonk fonk nit sab sëriñ sab seex loolu jegewul ci lenn yonent bi alayhi salaam waaw falaa taqiisunna abdillahi bil fudalaa innal kawaakiba yuxfiihaa sinimaaru gis nañ ko fan yele ra'iya la ko noonu yi la ko seexu an seexu ahmadul xadim waxe di ma de suñ borom ah ak Cheikh Ahmadul Xadim maam borom Touba radiyallahu anhu kon mooy eh, yonent bi alayhi salaam bu leen di eh, eh, wax ñu ñu baax ñi ci yonent yeeg yooyu moom bu leen ko boole ci classement yi waaw borom gëneel yi bu leen ko ci boole ndax moom hors classe la hors catégorie mooy sangu ñëpp ndax loolu da nga koy gëm ci kaw nag boo gëmee loolu mooy lan nasiha lillahi wa rasulihi lépp la. pare mooy julli ci moom allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yëkkat siira xalaat bari loo koy tudd sa làmmiñ yi sa xol bi waaye sa xalaat yi loolu li la ñuy dimbali mooy nga xam nag dundam xam nan la doon dunde nan la doon eh, eh, exécuter digalu boroom yi nan la doon jëmbale alquran mi nga xam ne moom la sayyidatu Aisha ne waxoon ne kaana xuluquhu alquran lii nekkoon jikkoom mooy alquran waaw waaw waaw mais yow di wax mu ne ko ndax yow da ngay jàngal ko am na ko waaw mu ne ko nag da nga laa laaj jikko yonent ma saa sax kaana xuluquhu alquran jeex waaw Allah kon boo xamee loolu moo gën a màgg ñëpp kon mooy ndigalam du digalu kenn ak kooku man di doon loolu moo tax nga gis borom xam-xam yi waxoon nañ ko lu ñu weg weg weg nit lu ñu la jàpp jàpp jàpp mais ñu gis tey sa wax ñu gis xadiis bu wuteeg sa wax yow dañ naan la ah dinañ la wutal ngànt de waaye nag moom doo leen jaral ñu jënd ñu ne ah nañ teg fee wala di jéem a doyadal xadiis boo xam ne wér na bu wér laa wax. parce que rek Serigne di wax te mooy seen Serigne déedéet gis nañ keroog imaam al-Qurtubi Abu Abdillah boroom tafsir bi. bi fi sëriñam Abu Ahmad mi def sara Sahih imaamu Muslim bi mu fi waxee li doon wax mu ne ah sëriñ bi lii bu wax da rafetoon na de waaye bu dul woon ne daa am na xadis boo xam ne moom lañ jële nag mooy jaar Seydina Ali mu yëkkati ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi mu naan yawmal qiyaam kii njëkk a solal yére ëllëg bu nit ñi dekkee mooy Seydina Xaliil Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam <laughs> ba imam al-Qurtubi sëriñ bi sëriñ bi ndax ñoom ñëpp al imam al-Qurtubi ki Abu Ahmad la ki Abu Abdillah ah ñoom ñaar ñëpp al-Qurtubiyyan de Cordoue de l'Espagne fii lañ dëkkoon ah wam waxee la wax mu ne ah lii da doon na rafet waaye nag sauf que budul woon na hadiis Yonent bi alayhi salaam di jaar ci mu yëkkati ko waaw <laughs> ne dañu koy solal ba pare ginnaaw gi ñu door maa solal man Rasulullah kon ñu xam ne kon summa googu moom <laughs> loolu moom loolu la mooy ndax la ndax xam ne waxul ne yonent bay saa saam du du du du moroomi kenn kon nag ay waxam du waxu kenn ndigalam bu taxawee ndigalu keneen amatul tereem bu taxawee teree keneen amatul waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw ba pare di wasaare kon li nga xamante ni mooy am njàngaleem sori lépp loo xamante ne bid'a la waaw ci sunnaam beeg yoonam wii nga xam ne moom la fi tëddaloon ne layluha kanahaariha waaw guddi geeg bëccëg gee yem lépp a leer anha illaa haalik kenn du ci moy sore ko lu dul koo xam ne yàlla daa bind ak alkande ci moom waaw waaye bokk na ci an-nasiha li rasulillah mooy hubb ali bayt sopp waa këram ñi nga xam ne borom bi nee li innama ah, yuridu allah li yàlla nam mu ci yéen mooy mu setal leen yéen waa ahlal bayt waaw wa yutahhirukum tathira mu seetal leen ak set laab bu jëgg dayo nga sopp leen ndax yonent bi alay saa saa mi nga xam ne mooy seen cosaan waaw waaye sopp ñi nga xamante ne ñooy saxaabaat yi nga xamante ne diineem ji ba mu wootee ñoo ko jàppale donc waa ahlu bayt ñi di bokk ak waa door ga ahlu bayt ñépp lépp luy saxaaba nga nga nga nga moom sopp ko di leen ñaanal fu ñu toll waaw foo toll di leen ñaanal di radiyallahu taala anhum te képp ku leen di ŋaññ nga nga sori kooku ŋaññ ko moom waaw loolu lépp waaw yonent lay saala ndax moo noon asxaab yi eh, eh, eh, képp ku bañ sama saxaaba yi fa bi ah, boo fi ci bañ gooma bañ man rasulullah moo wala nga moo roogal moo roogalat ba nga leen di bañ waaw fa man ahabbahu ku leen sopp rek fa bi hubbi ki daa fekk nga sopp ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahabbahum ci sama cofeel goo amal ci gooma amal moo tax nga sopp leen waaye ku leen bañ daa fekk bañ gooma bañ moo tax nga bañ leen allahu akbar duñ ñëw di sélectionner comme ko ñoom foofu ñoom yonent yi dañ borom bi da leen faa boole mbir la nufarriqu bayna ahadin min rusuli sahaaba yi ñun duñu nekk di tàqale diggante saxaaba yonent bi alayhi salaam déedéet ñoom ñëpp rabbahumul Mustafa wa kafa waaw ñoom ñëpp yàlla ki mu tànn moo leen ah moo leen moo leen moo leen yar te ku mu yar doy na Allahu akbar waaw kon nag mu ngi noonu de lii lépp mooy an nasihatu li li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar waaw gëm ay digleem bu la nee lii mooy xew lépp lum la dige lum dige ne day am nga xam ne day am waaw lépp lu gën a lu wuteeg lim dige nga xam ne la kooku dige moo dul am waaw mais yonent bi saa saa ndax ma saadiqul masduq léegi nag ngir bañ a ñu continuer mu ne kon yonent bi saa saa am tegal mu teg ci ne hein mu ne kon mim nawee lillahi wali kitaabi wali rasuuli sallallahu alayhi wali a'immatil muslimiin mooy am nasihatu yi nag conseil la voilà <laughs> ñi nga xamante ne mooy a'immatul muslimin njiitu way ngëm yàlla yi mooy lan mooy di leen dimbali noo koy defe ci dëgg bu ñu nee ci dëgg nga dimbali leen ci di leen topp seeni ndigal fekk moyul ndigalu borom bi waaw di leen topp nangul leen nguur gi leen yàlla jox bu jaree lu ñuy loo xam ne bayaa day am nga nga jaayanteeg ñoom waaw comme ni ñoo xam noonu la ko saxaaba yi doon defale xelef xalif bu ñëw noonu lañ doon def ñoom Mawlana Ibn Umar ak jaay dañ doon jaayanteeg moom ndax loolu la leen yonent bari sax saam digaloon mooy kon di jaayanteeg ñoom topp leen ci ndigal yi waaw bu dee ne féewaloowul ndigalu borom bi ndax la ta'ata illa bi ma'ruf amul topp la yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul la waxoon ne amul topp lu dul ci njekk te mooy li nga xam ne moom la borom bi baaxal ne lii moo baax waaw waaye di leen yee di leen fàttale bu dee gis nga ñuy def loo xam ne erreur la waaye bi rifqin wa lutf waaw ki ko def ci la ci dal ak teey bañ a nekk autorité kenn du ko offensé waaw autorité kenn du ñëw waay yow monsieur le président mii nga xamante ne waaye nag waay toppal ne waay non kenn du wax moom noonu wala ñëw ci rajo bi waaye je le dis fort haut et fort ce walla iyaazu billah moo noonu on dit pas ça du waxu loo jët loolu du du yar yi nga xam ne moom lañu ñu l'islam yare waaw ah, léegi nag addina bi surtout ñun wolof yi li ma la wax léegi dañoo toll ci jamono joo xam ne gars yi jàpp nañ ne tout est permis déedéet en islam tout n'est pas permis waaw et les fins ne justifient pas les waaw ñu naan boo bëggee mbir daal mooy boo ko jaaree baax na l'essentiel mooy na nga ko ne la déedéet il faut affaire yi tegu lu ragal waaw gis nga euh, keroog Badar waxoon nañ ko fi Seydina Xudayfa ak baayam ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma bi leen ñoom Abu Jahl ne ci jàpp prisonnier ne leen yéen ñii fekk xare bi commencé gul ku nekk waa Quraysh nga fële gisantee bu ñëw sax julli julli ñee ngi fële Xudayfa romb fa boobu baayam Xisl wala Xusayl ali léegi ñoom Abu Jahl jàpp leen waa Quraysh neen eh, yéen gisuma lu dul na ngeen di dem ngir jàppale ci suñu noon bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam non non non non dem ngir jàppale ko gaa yi ne da ngeen di waat këni du ngeen ñu jàpp du ngeen leen jàppale tey ci xare bu ñu amee xare ñoom doo leen leen jàppale contre ñun ñoom ñuy waat ne waaw ñu dem côté beneen côté bi di dem dajeeg yonent bi saa saam fekk ko fa mu nekk ñu nettali ko le xew ne yonent bi saa saam de waa Quraysh